léegi nag ba léegi muy wax ci wàllu wàllum ñaan ba léegi faslun beneen pàcc fii amaakinihaa ci bërëb yi nga xam ne bërëb yi nangu ñaan la waaw mu ne amal amaakinu fa minha qad ulima waqtu tawaafi thumma inda mu ne ammaa ndaal al amaakinu bërëb yi nga xamante ne moom mooy bërëb yi nangu ñaan ya haa ba di dellu ci ah, awqaatul ijaaba fay ak nangu ñaan di nangu ay ñaan mu ne min fa minha bokk na ci qad ulim xamees nañ ci waxtu tawaafi waxtoom mooy waxtuy nangu ñaan ya fan mooy seen bërëb ñoom bañ xamee waxtu wa mais ban bërëb bi ndax waxtu yi buñ ko xamee ban bërëb lañ koy def fa lañ gën a yaakaare nangu ñaan mu ne waxtu tawaafi jamonoy wër kaaba gi te lool bokk na ci yi nga xam ne la yonent bi saa saa doon ñaan bu doon war kaaba gi rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina adhaban naar waaw <laughs> nekk na yoo xamante ne waxtu yi nangu ñaan la summa ginnaaw bu njëkk baa ngoog un summa inda al multazam fa nga xam ne moom la ñuy woowe al multazam muy deuxième bi muy diggante fi xajarul aswad nekk muy pierre noire ak fi nga xam ne mooy buntu kaaba gi foofu la ñuy woowe al multazam foofu it bokk na ci bërëbu nangu ñaan voilà kon waxtu tawaaf buñ la nee waxtu tawaaf mooy ca Kaaba ga ndax fa ngay tawaafee manoo nekk sa kër tabax lu mel ni Kaaba wala sa village bi tudde ko Makka ba pare naan maa ngi tawaaf loolu caaxaat la buñ la nee waxtu tawaaf wax na la waxtu ya ngiy naane mooy bërëb ba ñuy tawaafee foofu fële ca Kaaba ga booy wër thumma inda al multazam ak foofu fële diggante xajarul aswad ak buntu Kaaba gi mu ne ru'yatu bayti rabbina alxarami bayna aljalalatayn fil anami mu ne bokk na ci bërëb yi nga xamante ne nii bërëbu nangu ñaan la ba léegi ru'yatu bayti rabbina alxarami jamono ja nga xam ne ci ngay gis néegu suñu borom bi nga xamante ne nii moom la wormaal te moom la moom la moom la nekk def ko sanctuaire daal di koy wormaal hein loolu it mooy ñetteel bi jamono ji ngay gis <clears throat> yooyu yëpp dajale woon nañ ko ñaa façon ñaan yooyu yëpp defoon ko ca la nga xam ne moom lañ defoon ca aj ga walillahi alhamdu wal minna kon ru'yatu gis bayti rabbina alxaraami booy gis ne jàkk boo ak see màkka di door a teg sa bët ci bi ni nga xamante ne nii mooy alkaabatal musharrafa néegu borom borom bi mu ne na ko noon baynal jalaalatayni fil an'ami muy ñenteel bi ci bërëb yi mu ne booy jàng alquran di jàng ba agsi ci saar bi ñu naan suuratul an'am les bestiaux ba àgg ci laayab 124 <clears throat> non laayab 124 ba muy téeméer ak ñaar fukk ñeent foofu la suñu borom di wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne wa ida jaatuhum aayatun qaalu lan nu'mina xatta nuuta misla ma utiya rusulullah allahu mooy diggante boobu rusulullah allah li ngay daanale foofu da ngay taxaw ba pare allah commencé wa allahu a'lamu xaytu yaj'alu risalatahu sayusibu alladina ajramuu sagarun sagarun inda allahi wa adabun shadidun bima kaanuu yamkuruun mu ne mooy laaya boobu way daa jaadum mu leen di dikkalee aayatu nab laaya xaalu ñoom yéeféri ñoo nga naan la noo mi na dara lañ dul gëm xattaalu dul nootaa ñu jox ñu mis la lu mel ni maa la nga xamante ne nii ye joxoon nañu ko rusulullah ndawul yàlla yey jiitu woon comme ñoom seydinaa Muusa ak ñoom seydinaa Nuux ak ñoom seydinaa Isaa alayhimu salaatu wassalaam boo fi indiwul daal bu ñu indiwul lu mel noon dara lañ dul gëm yow lu mel nii nga ñuy indil suñu borom ne allah mooy rusulullah nga taxaw mu tàmbale wax allah mooy diggante boobu la ne boo waxee rusulullah ba taxaw foofu ak laata ngay jël allah ja foofu it bërëbu sàkku ñaan la daal di ñaan na nga xam ne dugal fa say ñaan yi nga am allahu borom bi alamu mooy ko xam dëgg-dëgg xaytu fan yajalu lay def risalata ak ak yónnentam du yéen a koy dicté yéen yéeféru kuffaar yu taq yi naan ko fii du yéen sax ak ñu sell ñi kenn ci jaam yi moo ko du dicté naan ko kii mooy nekk yonent ak ko dul nekk ah. suu adab gu màgg ngoog ndax ñoom ay kuffaar lañ xamuñu tus léegi nag mu ne kon jamono jooju mooy boo agsee ci laaya bii boo ne <coughs> min a mm, eh, hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah nga war a taxaw foofu nga ñaan fa mu ne foofu moom la naan baynal tey mooy ñaar yu màgg ya mooy allah lafzul jalaala allah allah ñaar yooyu taqaloo boo taxawee ci benn bi bala ngay jël beneen bi fil an'am ci suuratul an'am kon loolu mooy ñeenteel bi mu continuer mu ne wa daaxilul bayti wa inda zamzami thumma safal marwata wal masal ghamami mu ne bokk na tamit ci jamonoy yi bërëbu nangu ñaan yi ba léegi man a cheikhu ahmadul xadim ma leen koy indil fii ci sama téere bi di masalikul jinaan mu ne wa daaxilul bayti ci biir néegu mooy kaaba gi boo fa duggee ndax yonent bi saa saa dugg na fa julli fa ci li gën dëgër comme ni nga xam ne noonee la ko Seydina Bilaal waxe Seydina Mawlana Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon nag mu ngi noonu de <coughs> voilà mooy ju boo duggee ci kaaba gi foofu it bërëbu nangu ñaan la wa inda zamzami ak fa fa nga xam ne fa la ndoxu teenu zamzam ba fam ne waxoon nañ la bee paase li yonent bi saa saa wax <coughs> ne li nga xamante ne nii mooy e, zam-zam lima shuriba la voilà kon nag foofee bokk na ci jamono yi booy naan zam-zam foo nga ñaan la nga xamante ne nii bërëbu nangu ñaan la mu ne summa ginnaaw gi as-safa mooy xeer wa ñu xam ne mooy safa wal marwa ak weneen xeer wa jàmmaarloog moom muy marwa voilà <clears throat> ñooñ nga xam ne booy yu sa'yu na sawa masa ak boo wàccee ci suuf fa ngay dox di jóge safa di dem marwa foofu yi jamono ji nga koy dox bokk na tamit ci jamono yi euh, mooy ci bërëbu nangu ñaan te loolu it defoon nañ ko liñ la waxoon ci aj gi lu nekk la fay wax ak ñaan yañ fay wax mu ne nag na nii nekkal koo xam ne da ngay koomu ci lii profitool ci lii bu la lii raw bu la fa fekkee ñu ne ba léegi bokk na ci nga xamante ne nii <clears throat> mooy bërëb ya nga xamante ne nii bërëbu nangu ñaan la mu ne xalfal maqaami wa minan wa arafat wa hakada uddat salaasul jamaraat mu ne xalfal maqaami <clears throat> ca gannaaw al maqaam muy maqaamu ibrahim alayhi salaatu wassalaam lii mooy fukkeel bi ndax Safa moo doon sept Marwa huit Mas'a mooy neuf yooyu yëpp dixième bi mooy xalfal maqaami fukkeel bi dixième bi mooy ca ginnaaw maqaamu ibrahim alayhi salaatu wasalaam boo tawaafee ba pare ba def ñaari rakkay foofu le tamit nangu nekk bërëbu nangu ñaan la wa minan waaye ca mina boo demee ca mina wa arafat te tamit suufu arafat foofu le bokk tamit ci jamono yi foo xam ne bërëbu nangu ñaan la kon loolu mooy douzième bi ndax mina mooy onze arafat douze mu ne wa hakada naka noonee uddat lañu ci wàññ boole ci salaasu jamaraat mooy jamaraatu yu ñett nga xam ne al bi nga xam ne moo gën a mag ak bi gën dugg dóomu ak bi nga xam ne moo gën a jege loolee boo koy sànni jamaraat yoo yële ci bés yi nga xam ne ginnaaw bésu tabaski wi ngay nekk ay yaamu mina booy sànni ji jamra yi saa booy sànni même sax booy sànni même mina bi <coughs> jamra gi nga xamante ne nii moo am bésu tabaski bi boobu it wax nañ la foofu it leeral nañ fa ca aj ga naka yan ñaan ngay wax ak yoo yële wallahu taala alam léegi nag muy géexal mu ne waduduhuna qubur al anbiya الأنبياء وصالح الخلق والأولياء kon salaatu jamaraat moo doon treize bi mu ne waadud limal te boole ci bërëbu yi nangu ñaan yi qubuural anbiyaa yi boo demee ci xabru yonent yi alayhimu salaatu wassalaam boo fa demee nag du ñoom ngay ñaan yàlla ngay ñaan waaye comme que bërëb lu nit ku sell la mooy ñaanal sa borom formule say ñaan waaye ngir sa borom te nga ñaanal leen ñoom itam waaw kenn wa mooy boo demee da leen di ñaanal yonent bi saa saa am ci boppam moo ne képp ku ma ñaanal al fadila wal wasila ak yooyu wax comme niñ ko gise woon ci jataay bii ñu génn ci wàllu boo no déggee nondu ba pare xalat lahu shafaati samak eh, ramm dina ko dal kon naan waxoon nañ lool bu yàgg naan diw daan jàmm fu ñu koy ñaanal déedéet moo taxoon mu ne woon Seydina Omar keroog ba muy eh, umra ji mu ne ko bu ma bu ñu fàttee ba muy intikaaf wala umra la doon def mu ne ko bu ñu fàttee ci sa yiiwu ñaan voilà sa yii ñaaw ñu baax yi bu dee yonent bi saa saa mooy wax lool kan ngay taxaw naan kooku moom dépassé nañu koy ñaanal ñépp la ñuy ñaanal moo tax sëriñ bi radiyallahu ba muy tàmbali téere bi mu ne képp ku ko yër rawatina ku koy yar di ko di ko ta di ko nara di ko di ko fa euh, jàng bu baax na ma ñaanal voilà kon nag loolu la waa dut kon konteel boole ci xubuural bi yi ca xabru yonent ya ngay ñaan say ñaan wa salihil xalqi waaye way baaxi mbindeefu yàlla yi wal awliya loolu mooy quinze wal awliya yi mooy eh, siis mooy waliyu yi foofu it boo demee bu fa dem naan waliyu bi may ma waxoon nañ la yàlla mooy may nga ñaanal ko njéggal ñaanal ko ngërëm ñaanal ko yëpp ñaanal sa bopp ak ñaanal jullit ñi wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in